سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي قدوة الأولياء وقائدهم مولانا أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسن رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه وأتباعه إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi tàmbale suñuy kàddu di sant yàlla subhanahu wa taala Euh, cant goo xamante ni lot da caa làmb loolu moo tax ñu koy ñaan moom yàlla mu santal ñu boppam te lépp lu ab jaam mu sa def wala mu wax ko ngir sante ko ko moom yàlla ba mu nangul ko ko yàlla nañ ko yàlla defal ci sunu cant gi bijaayi seydina muhammadin li mu wax ci alquran ne sant leen ma ma dolli leen yàlla nañu dolli ci zahir ak ci baatin bijaayi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu dolli xéewalam ak sëlmalam jëmale ko ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, ak lépp lu taq ci moom ci njaboot ak ay saxaaba ak ñu ko gëm ba keroog yowmal qiyaama uh, julli googu ak sëlmal googu mu wàcce ko def ko ngërëm ba sunu maam Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu ak xulafaawam yi ak taalibeem yi ñu ko sopp ba keroog yowmal qiyaama yàlla subhanahu yàlla baatin yàlla ubbil ñu suñuy dënn yombalal ñu sunu mbir yëpp bi jaayina binaa muhammadin sallallahu alayhi wa ñaanal bu baax sunu wéyjur yi yàlla bàyyi leen fi dolli seen wér dolli seen sutura dolli seen teraanga dolli seen xéewal ci zahir ak ci baatin bi jaayina binaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax nag sunu wéyjur bu baax fi nekk ci biir di alxaaji Duudu Gueye ah, di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk fanam ànd ak sutura ak ak wér ak xéewal ak teraanga àdduna ak lépp lu mu yëngatu ci lislaam <clears throat> yàlla na ko yàlla wan ci àdduna wan ko ci àllaaxira lépp lu mu yëngatu ci tarixa Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla wan ci àdduna ak àllaaxira lépp lu mu yëngatu ci kër Alaaji Muhammad yàlla na ko yàlla wan ci àdduna ak ci àllaaxira lu mu ci yëngatu yàlla na ko yàlla nangu bijaahi nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam di nuyu bu baax njaboot gi nekk ci biir kër gi soxna yi ak dëkkandoo yi yëpp di leen ziyaara bu baax di nuyu bu baax Cheikh Ibrahim mi nga xamante ni moo tax euh, daayira bi yëpp ñëw te ji fekk ko ci kër baayam di nuyu bu baax waa section Ngent ñi nga xamante ni ñooy ñoo ñu dalal tey jii comme ni ñu dalalee ci dimanche bi passé di ñaan yàlla yal yàlla gën a barkeel seen yitte seen yëngatu yëpp yal ko yàlla barkeel yal na yàlla defal leen ak nangu ci seen euh, xarakaat yi ak seen sakanaat yi yu guddi yi ak yu bëccëg yi zaahir ak yu baatin yi seen mbooloo mi yal ko yàlla yëkkati boole ko ci mbooloo yi yàlla gërëm seen yitte comme ni ma leen ko waxee woon ca tuur bi nu mujjoon def kër Latiir <coughs> moom lañ njëkk a sos ci safinatu waaw section bi moom lañ njëkk a sos ci safinatu mooy ngent kon nag fa tabarakallahu am ngeen waar wu rëy am ngeen sas wu rëy fa tabarakallahu biñ fi jugee ci la yàlla ubbi euh, parcelle tabarakallahu bañ ci jugee ci la yàlla ubbi taaxi kaw bañ ci jugee ci la yàlla ubbi këri kaw bañ ci jugee ci la yàlla ubbi fa tabarakallahu seedi jullekaay bañ ci jugee ci la yàlla ubbi fële ca Kër Masaar bañ ca jugee ca la yàlla ubbi fee ca jolof bañ ca jugee ca la yàlla ubbi fee njuuxaan fa tabaarakallaahu ba tey jii am na ci yeneen ruq yoo xamante ni ñoo ngi wàcc seen liggéey nekk ca di ah, tabaarakallaahu di travailler dans l'ombre di waajal ñoom it incha allahu ñëw sosu ci mbooloo mi kon nag tabaarakallaahu ah, ngent jig na safinatu ndax tey jii ay section la ci réew mi ak réew ci région yi ak ci yeneen dëkk yëpp kenn ku ci nekk moo ngi doxal li nga xamante ni moom la ñuy def fii ci tabarakallahu ci kër gi fii mooy dàtt bi rek waaye ñi liggéey yëpp ñoo ngi ci seen yitte di ca dox di ko def kon yaa yal na yàlla barkeel yëngatu yëpp bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu di euh, kontaan bu baax rek ci euh, jotaay bi ak bërëb bi ak yëngatu yi ndax yii yëpp comme ni ma leen koy waxee euh, yërmande yàlla rek la yërmande yàlla rek la yërmande yàlla rek la waaw yàlla wax na bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko njub moom ak gindeeku teguma ko ci loxo kenn man yàlla may se maay soob maay seet ku ma soob ku ma neex ma xotti xolam def ci njub waaw kooku domaine exclusif bu yàlla la waaw domaine privé yàlla la mooy njub yàlla dem na ba wax yonent bi sallallahu wax naa leen ne leen li ci ëpp suy rappeler à l'ordre wala muy corriger yonent bi corriger wul yonent bi toujours ma wax leen loolu corriger wul yonent waaye ñeneen ñi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw yonent bi ñoom lay corriger mooy sunu genre gi nga xamante ne dañ leen askane lay ay wax ak ay fireek ay sëriñ ay imaam ak ay ustaaz ñooñu la yonent ñooñu la yàlla di corriger waaye yonent bi yàlla defar na ko ba mu mat ba nga xamante ni léppam lu mu yàgg def rek yàlla gërëm na ko waaye ñi topp ci ginnaawam mooy saxaaba yi ak taabiina yi ak taabi taabiina yi ak jullit yi war a topp ci ginnaawam ba keroog yawmal qiyaama ñooñu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngal yàlla di ko jaarale ci moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na yonent bi innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka yow yow sayyiduna Muhammad yow Muhammad la tahdi doo gindi doo jubal doo teg ci siraatal mustaqim doo jubbanti doo wulli xol doo wulli ruu doo wulli jëmm doo doo jubbanti ay jikko man ahbabta ku la sopp ku la sopp rek ku la neex rek ku la bëgg rek du moom ngay jël gindi ko mu tegu ci siraatal mustaqim déedéet du noonu kooku man yàlla sama domaine exclusif la bokkuma ko kenn maay seet ku ma neex ma ne kii def naa ci moom njub ku ma neex tamit ma bàyyi la nga mel na nga ma neex man yàlla ma ngoog mu ne ko waa kon lu fi am mu ne ko walakin allaha waaye li am mooy allahu jalla wa ala di mooy mooy gindi mooy jubal man yashaa'u ku ko sopp moom yàlla te si yàlla su gindee su yàlla su gindee doomu aadama aha su gindee doomu aadama doomu aadama daal di di mbubba woo gindeeku yàlla fekk yàlla gindiw ko dégg wax ji doomu aadama bi kii yàlla gindi na ko moom xam na ni yàllaa ko di gindi jaam yi xam na ni yàllaa ko gindi waaye am na ci jaam yoo xamante ni dañuy sol mbubb ñu yàlla gindi te yàlla gindiw leen dégg wax je waaw mooy li ma di wax ci wàllu njub vernis ay vernis la ñuy def ci njub dañuy am vernis njub mais du njub dañuy am peinture njub mais du njub waaw yàlla nee na wa huwa moom yàlla aalamu moo gën a xam bil diina ci njub bil muhtadina mooy ci ñu mu jubal moom yàlla yàlla nee na naafeq bi nga xamante ni day solu solu jullit solu nit ku baax di di def li nit ñu baax ñi di def di wax li nit ñi baax li wax te fekk xol ba caay-caay rek a ca nekk yàlla nee na man maa gën a xam loolu hmm. te yow Muhammad loolu xamoo ko yéen imaam yi yéen borom xam-xam yi ñi ñuy wax ni ay kilifa ngeen ay sëriñ ngeen yéen xamoo leen lool man yàlla maa ko xam ndax yàlla man yàlla man maay maa xam lay tàppi ci biir xol ya waaw lay yëngatu ci biir xol ya ah wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid waaw seen fibre seen fibre xol yi waaw seen fibre xol yi nga xamante ni ay tuyau la tuyau yooyu ci la santiment yi di dox fibre yooyu ah, neer yooyu nekk ca biir xol nga xamante ni sooy meree mu mu mu mu mu yëngatu soo kontaanee mu yëngatu yàlla nee na bala mooy yëngatu la muy yëngatu man yàlla xam naa ko kon kii naafiq ak kii kii ki nga xamante ni dafa dëggu ci digganteem mag yàlla yàlla nee na man maa ko xam ki nga xamante ni dafa jub te yàlla moo ko gindi ak ki nga xamante ni dafa sol mbubbum jub di wax waxin di jub di def defi ñu jub te fekk moom ci biir xolom jubul mu yàlla nee na man yàlla maa xam kookee moom la yàlla wax yonent bi loolu moo mu ne yonent bi man may gindi ki ma neex ndax man maa xam ñi jub maa xam ñi jub moo tax bi ñu dawee ñëw ci moom ne ko ne yonent bi sallallahu alayhi ah qaalat al amanna ah qul lam tu'minu wa qulu aslamna yàlla nee na nee na nee na nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéefar yi dinañ ñëw def seen groupe ñëw ci yow yow Muhammad ne la gëm nañu gëm nañu yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ la waxee ne la gëm nañu nee leen gëmoo leen waaye wax leen ne ñu wax ne aslam naa jébbalu nañ ci yow yàlla ci yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nañ wax ni aslam naa ay jullit lañu bu ñu wax ne ay muumin lañu waaye nañu wax ne ay muslim lañu waaw parce que muumin mooy ki am pas-pasu xol bi muslim nag mooy ki koy pratiquer di ngeen wax je mooy ki koy pratiquer muhsin nag mooy al ihsan mooy daraja bu mujj bi mooy ki nga xamante ni pratique ba da koy rafetal da koy sellal ba mu mel ni dafa jàkkaarlook yàlla <coughs> dafa mel ni dafa jàkkaarlook yàlla ma xam nga loolu moo tax ah, Euh, xol doy waar loolu moo tax xol di kawteefu yàlla ci kaw suuf xol waaw gis nga soo leen seetloo waxu yàlla bu daw yaram bi mu ne mu ne sama juróom-ñaari asamaan yi suñ ko tàllaloon ak sama juróom-ñaari suuf yi ñu tàllal ko man yàlla xajuma ci hmm. déggal loolu man yàlla xajuma ci man yàlla xajuma ci hmm? waaw mu mel ni dan na waaw yàlla comme xajoo ci asamaan xajoo ci suuf te jaami munun laa ñàkk a sàkku munun laa ñàkk wër munuñoo munoo munoo ñàkk di nekk as samadu càppaaculi bi nga xamante ni ñëpp la soxla te soxla woo kenn ginnaaw loolu munoo ñàkk ñu lay ñuy daw di la wuti yow yàlla munoo ñàkk ñu lay wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in même bu dee ay façon la ñii dañ koy jaaree ci yoonu yoon ci yàlla Muhammad boobu la yàlla gërëm ñii jaare ko ci ay xërëm ñii jaare ko ci ay euh, lu kenn xamul ñii jaare ko ci ay yu ñu yett ñii jaarel ko ci leneen ak leneen ak leneen waaye finalité ba mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla la ñuy yow la ñuy jaamu waaye yow yàlla yow la ñuy sàkku sa ndimbal waaw ñu ne ko waaw du du loolu amee yow ngay sëmadu te fu mu toll naan la iyyaka na'budu wa iyyaka mu daal di ne waaye xaj naa ci sama xolub jullit bi gëm waaye xaj naa ci xolub jullit bi gëm ndeysaan kon nga xam ni kon nga xam ni xol doo ko jàppee ni lii nekk mooy mooy lii nekk sa dënn bi daanu nga xam nga nit ku nekk soo ngëbee nii wala def leen def leen nii soo ngëbee nii ni ni sa lii tool noonu la sa xol tool hmm. mhm. nii mooy mooy mooy la sa xol tool ah, lu toll nii yàlla ne xaj naa ci kon kañ junj am na leneen lu mu bëgg a wax du xol bi yow léeg-léeg nit taxaw di la saaga ba ngay jooy di la wax lu bon ba ngay crise di jooy kon kañ sa xol tu dafa tuuti léeg nga ñuy sikkar rek di tudd yàlla laa ilaha illallah rek nga toog ba soqol bi fees ba mënatu ko téye nga yuuxu di jooy léeg ñu ne sa nangam na nga mënoo ko contenir nga yuuxu jooy léeg-léeg mat léeg ñu daan sa mbër sax nga xool jëli bi ni mu ñaawee ni mu ni mu jëlee bopp bi dugal ci biir suuf si mu metti la rek rek nga daal di commencé di jooy parce que émotion boobu ëpp na ci sa biir xol léegi yàlla xol est-ce que yéen a ngi dégg li may wax hmm. léegi yàlla daal ne gis nga place boobee nga xamante ni mënta contenir lu tol nii benn degré ci émotion bu neex wala bu naqari wala bu diis wala bu tàng ah yàlla nee na xaj naa foofu yàlla nee na xaj naa foofee waaw yàlla nee na xaj naa foofu hmm. xam nga loolu moo tax kuy bokkaale yàlla doo dee sawar nga jëm directement loolu rek la loolu la mbay xol bi la xol bi dafa yaatu yaatu yaatu goo xamante ni ci xaqiqa ku dul yàlla war cee xaj léegi nag soo jëlee leneen ba ne ko ca caax nag yàlla moom day génn dem moo tax xol bu yàlla nekkul borom day alku day alku dootul faale kenn dootul gis kenn dootul gis lenn moom li ko neex rek ci lay jëm te nit ki heure bu nekkee esclave bu ba bànneexam wala bakkenam wala bëgg-bëggam wala jigéen wala jamono wala lu lu lu même ak lamb même football même bu dee esclave am nga yow yaa ngi ci yoonu alkande parce que yooyu yëpp benn bu ci nekk moom ci li ko neex ak la lay woo waaye sa xol doo ubbee doo ko ubbee ba mu ubbeeku nga jël yàlla def ca biir aha da ngay mujj nag daal di nekk jaamu yàlla pire soo nekkee jaamu yàlla piir da ngay mujj daal di libre parce que liberté bi mooy lan liberté bi mooy lan liberté bi mooy yaatuwaayu ya yaatuwaayu sa xol boobee li ko yaatal li ko yaatal mooy li ci yàlla nekk dégg ngeen ma li ci ya li li ko yaatal waaleykum salaam déggoo yàlla waxul waxul ne xolub yéefar wala xolub saay-saay dane xolub ku gëm ça signifie que du xol yëpp ñoo yaatu ñoo yaatu ba yàlla mën caa xaj soo soo soo soo jëlee sa xol nag ubbi ko ubbil ko yàlla yàlla moom yaatuwaayu yàlla mooy mooy mooy yaatu sa biir xol loolu mooy tax nga am liberté di dem fu la neex di wax lu la neex di demee noonu la neexee loo bëgg am ko loo ragal doo ko gis parce que da ngaa nekk ci yàlla dégg li mu bëgg sa xol mooy mujj nekk sa doxukaay mooy sa dé ànd leen ak man dégg ngeen sa xol mooy mooy mujj nekk sa sa suuf muy mujj nekk sa kër muy mujj nekk sa duus muy muy ala maama laa ji dégg nga ma xongo dégg nga ma dégg wax ji mhm. ah, naa ko bàyyi foofu tu dem ci contraire bi di ngeen mën a comprendre léegi nag soo juumee ah soo juumee ba jël leneen lu dul yàlla ne ko caraax ci sa biir xol sa xol day toll nii est ce que lii lii nii lii nii ma xool bon téere bi xaju ci lii xaju ci tibbub ceeb sax xaju ci lii mu ngeen a rey xolu xar ba xal ko xar ko est-ce que liibaru ceeb xaj na ci xolu xar déedéet léegi dëggoo ñu naan boroom xol bu boroom xol bu xat bi yow yaa soxor ak sa xol bu xat bi doo lañ koy dégg ah moo ngoog nit déglu leen déglu leen waajalu mu waxoon ci alaaj Muhammad Ndiéguène seen maam mu ne xol bi dafa toll ni àdduna mu ne xolam dafa toll ni adduna kon kenn kon doo koy tagg da naan boroom xol bu yaatu bi xol bu yaatu mooy xol bu yàlla nekk xol bu xat mooy xol bu yàlla nekkul xol bu xat mooy xol bu xamante ni yàlla amu ca cër soo xol du vibrer mukk mukk ngir yàlla doo jub mukk ngir yàlla doo mer mukk ngir yàlla doo kontaan mukk ngir yàlla yow lu la yëngal rek àdduna la lu la yëngal rek doomu aadama la sa xol nag soo bëggee ndeysaan ndeysaan waaw moom la seen maam Alaaji Muhammad Ndiéguène radiyallahu anhu moom la ñu waxoon ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo moo moo moo moo àdduna waaw ñu ne ko lu mu ko libéré mu ne jaasi ban jaasi gis bi mu waxee loolu pour man xeex ya lay wax déedéet mu ne laa ilaha illa allah wallahi mu ne laa ilaha la allah moom la yonent bi daggee buumu njaam yëpp libéré jaam yi waaw waaw mu mu libéré jaam yi fii lépp lu branché woon ci seen xol yi lépp lu branché woon ci seen xol yi lu dul yàlla te loolu doon leen tënk di leen def ay jaam ñuy def lu leen neex di dugg ci lu neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa illa allah la jël dagg ko ba dagg yëpp pendant treize ans dagg dagg dagg yëpp su ko defee nit ki day mujj libre daal di féex waaw day féex day féex day yaatu waaw day yaatu addunaam day gis lu bëri waaw loolu muy gis nag moo tax moo mooy sa différence ak moom soo kontaanee mu mer soo meree moom mu kontaan mooy la ma waxoon gars yi ne la ne leen ne leen yéen li leen di li leen di bégloo ñun moo ñuy merloo lii seen ndam mooy suñu gàcce lii seen ndam mooy sunu gàcce hmm. li leen di bégloo ñun moo ñuy jooyloo kon kañ bokkuñu kii nekk fii di bég ni kontaan kii nekk fii di jooy ñooñ ñooñ bokkuñu kuy jooy ak kuy fecc bokkuñu hmm. mais bokkuñu loolu nag naa Muhammad moo ko mën sallallahu alayhi waaw kay day jël jaasem joojee nga xamante ni ñu bari fi ne ni tubaab yi ak yéefar yi ak ñi bañ l'islam yaakaar nañ ni Muhammad ba tey jii jaasem jooju mooy cor biñ ne jaasi ji rek ñu yaakaar ni jaasi ju ñuy génn la mooy yëppal yi di yor déedéet du jaasi jooju jaasi ji mooy laa ilaha illa allah aha bu mu dugg xol bu mu dugg xol bu mu dugg lépp lu fay buum bu dul yàlla da koy dog waaw du ko dogee nag aha sa xol daal ubbeeku su ubbeekoo mu daal yaatu su yaatoo aha yàlla am na fa place nag yàlla nag su duggee moom ngoog moo koy yaatal yaatal goo xamante ni nit mënatu koo xalaat mooy da dem ba yëg loo xamante ni ba nga juddoo ba tey mosoo koo yëg ci sa yaram di gis loo xamante ni ba nga juddoo ba tey mosoo koo gis di dégg ci sa nopp fekk ni yow yaatuwaayu sa xol ba ba yàlla dugg moom moo la yaatalal moo la ubbil loolu moo tax amoo ci amul benn tariqa suufiya amul benn tariqa ci àdduna lu dul seen dog dana am dana am laa ilaha illallah hmm. mm-hmm. soo ko sikarul so loo mënti liggéey loo mënti wirdu tamit du tee am na ay caay-caay yu nekk sa biir ci yow waaye laa ilaaha illallaah rek mooy ñëw nekk leer nekk jaasi di cor di dagg di cor di dagg di cor di dagg ba jaam bi dootul soxla dara ci àddunaam day féex nit mën na ko tiim saaga ko ndey mu baal ko nit mën na la tiim tam la nga baal ko mën ngaa am ñaar fukki junni toog di ko maye ba mu jeex mu mel ni ñàkkoo dara da ngay xëy doo dërëm doo ko xëy dërëm un franc doo ko xëy waaye doo xëyee ba jël sa kurus ba tudd yàlla sikkar tudd yàlla fàttaliku yàlla rek da ngay mel ni dan laa da mel ni dan laa jox àdduna ak la ci biir te dëgg la am nga àdduna ak la ci biir ndax ku am yàlla ñàkko dara seen maam laaj Mouhamed Ndieguene radiyallahu taala anhu loolu moo tax mu ñu daan wax naan ñu lu ñu am yàlla ñu am lu ñu ñàkk yàlla nañu am mais loolu mais loolu cax la waaye nax la cax la waaye nax la lu ñu am yàlla nañu am yàlla mais yàlla looy soxlaati lu ñu ñàkk yàlla ñu am yàlla waa ku ñàkk yàlla loo am ku ñàkk yàlla loo am alaaji la lan nga am lan nga am mais ki ki ki yàlla ubbil boppam ba jël moom yàlla dugg ci moom nekk ci xolam mu koy yëg di ko dund ci bépp jamono su yeewu guddi xelam li ciy njëkk dem mooy yàlla su tiitee yàlla ci xelam lay njëkk dem ci yàlla lay dem su kontaanee xelam ci yàlla lay njëkk dem su bégee noonu lay def su meree noonu lay def suy sangu noonu suy lépp lu muy def xelam ci defa branché wu directement ci yàlla mais loolu ko ko am looy soxlaati ci àdduna da ngay def rek ngir yëngatu rek waaye xam nga ni lépp am nga ko am nga lépp ku am yàlla looy wutati ko am yàlla looy wutati soo gisee góor yàlla yi sonn di wër di def lu nekk di def ay xalwa def ay jalwa riyaada wirdu lu nekk sikkare nu nekk defe nu nekk bëgg am yàlla rek parce que wóor na leen ni doo amee yàlla yow yaa moom adduna ak li ci biir yaa moom adduna li ci biir moom la yaakaar naa Descartes waxoon être maître et possesseur de la nature waaw élève terminale yi loolu la Descartes waxoon waaw loolu nag waaye Descartes xam na ni moom ci boppam xam na ni loolu amul benn philosophe ci adduna wala benn scientifique bi ko mën déedéet amul ki ko mën mooy yonent yàlla Muhammad waaw ah, dem ba nekk kilifa kawnu bi <laughs> kilifa kawnu bi sa yaatu yaatuwaay ba ma lay junj noonu sa biir xol yaatuwaay boobu day mujj a feeñ ci biir kawnu bi dama leen yonent bi lay jël mooy exemple bi gën a yiiw gën a baax sallallahu alayhi wa sallam xool leen yonent bi xolam ubbeeku gi ubbeeku moo tax yaatuwaayu xolam moo tax nee na yàlla tënkal na ma suuf ma gis lépp nee nii la ko def suuf si ma gis océan yi ak continent yi ak montagne yi mu ne yépp ma gis leen xam leen suuf la wax mashriq ak maghrib yépp yonent bi nee na yàlla tënkal na ma suuf ma gis lépp xoolal yonent bi mu koy wax cinq cent soixante-dix am na ñoo xamante ni neen ñu woon kii li muy wax du dëgg kii day day déliré xoolal xool yéen ñi élèves yi soo leen demee seen bureau seen bureau directeur li ci ëpp eh, classe yi dinay am mais bureau directeur lan mooy am ci ginnaaw bureau am hmm? mongo nga ne la carte du monde di loolu lan lay wan carte du am na classe yu ko daan am mais bareetul mais bureau directeur moom li ci ëpp dafay am wala ñu jox la benn bloc. te waaw globe terrestre waaw carte du monde lan mooy carte du monde cinq cent soixante dix yonent bi ne wan nañ ma àdduna ma gis lépp gars yi ne du dëgg ñu dem ba dix-huitième siècle daal di soog a xam ni doomu Abdoulaye Diack Amina li ma waxoon dëgg la ndax tey jii soo demee ci directeur école bi mu jox la la carte du monde nga tiim ko dal ne waaw fii du Amérique fii du Océanie fii du Afrique fii du Asie waaw fii du Europe waaw lii du waaw waaw daa mel ni senegal a ngi nii de Thiès a ngi Kër Mamala ngi léegi sax soo duggee ci internet aha soo duggee ci internet soo duggee ci yenn logiciel yi soo bindee kër mamelaaji kër mamelaaji nga bind ko wala nga bind ngent ñu won la ba sa kër gi nga dëkk yéen la Google map map mooy carte ang anglais la MAP Google map Google carte soo ci duggee da ngay gis sa kër gi nga dëkk allahuma salli ala sayidina muhammad mooy waaji wooy mooy waaji xool leen ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ñu bañ léegi golo yi ñun ñii yambar yéeg ñëpp loolu yonent bi waxoon te xel nangu ko woon démb tey jii nangu nañ ñoom ñëpp topographie cartographie ay science la ay xam-xam la yoo xamante ne fi ne nii kenn mënta def guerre te doo def loolu yonent bi defoon démb kenn mënta def benn stratégie ci àdduna te defoo loolu kenn mënta def benn manœuvre muy militaire wala muy keneen te defoo loolu kenn mënta def benn excursion wala wala wala tukki te yoroo te yoro lool léegi sax dem na sax ba léegi biir Europe sax soo demee sooy génn di tukki wala ngay doxantu ci biir mbedd yi da danaan la am carte bi am téyel nga téye léegi soo demee ba ci mbedd yi nga réer nii ngay def xool ci carte bi rek xool daal di xam ne yaa ngi ci rue sangam soo jàddee nii dem gauche baa nga dem droit métro bi fii la nekk fii am na gaar fii am ci carte bi ñu la jox yàlla waxoon na ko yonent bi wanoon na ko Seydina Muhammad démb hmm. ah ah sallallahu alayhi wa sallam du du billahi du seen moroom hmm. dafa moom wallahi bokkul ci course bi bokku ci dafa dafa dafa dafa dafa leen a raw ba wàññeeku ñëw jéem a jéem a ànd ak ñoom jéem ànd ak ñoom xam ni toog bokku ci ak ñoom kanaas mu daal di delluwaat jiitu leen toog foofu di leen xaar te ba ji dabaguñ ko hmm. xo cinq cent soixante dix six cent trente deux la la faatu ba tey jii jamono minute bu jot minute bu jot yàlla di dëggal Seydina Muhammad waxam xool xool leen bi ma gisee carte laa ne allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam waxoon na yàlla wan na ma monde bi ma gis ko nii xel nangu ko woon démb waaye tey ji bi ñu amee carte ni tiim ko xam na ni la yonent yàlla Muhammad waxoon dëgg la gis nga te loolu noonu yàlla mu ngi ko tàppeel ci xoloom xool leen Abubakar ni Siddiq xam nga Abubakar la tuddoon abu quxaafata mooy turam dëgg ñu ñu koy wooyee baayub jànq bi baayub jànq si mooy kan mooy jànq bi kuy janq bi mooy Aïcha Aïcha doomu Aboubacrine la Aïchatu bintu Aboubacar la Aboubacar mooy papay jànq bi rek loolu rek la papay jànq bi janq bi mooy Aïcha sunu yaay Aïcha waaw la lañ ko dàkkantele kañ la ko am as-siddiq kañ la kañ la kañ la am as-siddiq ne leen ma keroog isra wal mi'raj mooy keroog bi yàlla yonent bi demee jëli julli ci yàlla xam nga seen maam alaaj Muhammad Ndieguene radiyallahu taala anhu daan nañu wax nañu na ngeen di góorgóorlu ndax nit ku nekk suy juddu doo indaale tur nit ku nekk sooy juddu doo indaale tur waaye mu ne su jamono doxee su jamono doxee mu ne yaay yamale soo amee juróom-ñaari fan sa baay ak sa ndey jox la tur waaye mu ne soo demee ba dolli ay fukki at ci say at mu ne yow yaa war a yokku ci sa tur dégg ngeen ma est-ce que dégg ngeen mm-hmm. yaa ngi tudd juddu sa papa amal la juróom-ñaari fan mu ne tëf tudde naa ko sama baay alaaj Cheikh Gueye di noonu waaw alaaj Cheikh Gueye nga tudd wala boog Mar Seck boog wala boog Makhtar Mbaye wala Mouhamed Niang juróom-ñaari fan sa baay ni tëf ne Mouhamed Niang ba avant juróom-ñaari fan yi tuddowoon lu dul liir bi te liir bi du tur waxtaane woon naa ko kër Cheikh euh, euh, Cekkeen ci ñàkk tur nit ñi ñàkki tur ba yowmal xiyaam amul tur nit amul tur waaw hal hal ataa ala al insani min a xiinum min ad-dahri lam yakun soo ko suivre rek waxta woo defoon naa ko bu noppi ma jaaraat ma ngoog sa papa ne tëf ne Mouhamad Niang alaaj Mouhamad Ndiéguène nee na góorgóorlul ba say at du doublé amaat ay fukk ay fukk nga dolli ci sa tur wa dara luy loolu bas luy loolu comme comme ni ma déggee par exemple boo tuddee Mouhamed Niang. Mhm. bu yàlla la yàlla maye nga dund ba ci kanam. Mhm. nga nga nekk nit xam xamante si comme par exemple bu la gisee naan la Serigne Mouhamed Niang. wala waaw wala. jox la cër wala. wala El Hadj Mouhamed Niang. wala. capitaine Mouhamed Niang. nga am titre titre boobu yaa koy jox sa bopp. Hmm. loolu la góor gi bëgg a wax. Hmm. judduwaale woo ko capitaine kenn ko judduwaale. général kenn ko judduwaale président de la république kenn ko judduwaale borom entreprise bi PDG PCA yooyu kenn ko judduwaale menuisier bi mason bi kenn du ko judduwaale sooy judd sa juróom-ñaari fan yi amoo tur juróom-ñaari fan ñu jox la tur soo demee ba am ñeent fukki at sa tur war nga ko yokk yow yaa ko war a yokk ñu ne sëriñ wala alaaji wala capitaine wala général wala mangok soxna wala wala wala ba mu jeex Aboubacrine wax naa leen ne leen lafziyan mooy baayub jànq bi xam nga loolu du tur kon baayub jànq bi du waaye am na lu ñu koy dàkkantele mooy lan ah as-Siddiq mooy ku dëggu ki ki ku dëggu ki ba jeexal dëggu fa dëggu yam fa la tàmbalee. Aboubacrine Siddiq loolu taxumaa jóg de. moo ngi amee titre siddiq keroog bi yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam demee isra wal mi'raj ci weeru rajab ñaar fukki juróom euh, ñaar ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daal ni tir dem fekk allahu jalla wa ala bi mu ñëwee waxtaan ak ña ko gën a jege ñu ne ko bul wax loolu soo ko waxee danaan danaan da ngaa dof te hmm. nga wax ji bu ko nettali dëgg la ñun weddiwuñu la ak lii gaa yi la loolu ñu weddi ñu la dëgg la waaye bu ko wax doo ko waxee dan naan da ngaa dof rek dan lañuy wax ne du waxoo dëgg bu ko wax bu ko wax da nga indi sa bopp ay problème rek yow li nga indi ci problème doy na sëkk wax nga ni yonent nga ñu kii la wax nga ni nangam nga ñu kii la ba léegi nga bëgg a taxawati fii daal ne jóge nga fii ah dem Jérusalem te Jérusalem ak fii weer lañ koy weer lañ koy dox nga ne dem nga fii ci guddi gi Jérusalem te fajar jotul dem waxu yemoo ci loolu nga ne jóge nga jóge nga Jérusalem dem ba ca yàlla xottu juróom-ñaari asamaan yi ah waay waay wax loolu wallahi xamuñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi génn wax wax ja bi mu waxee Abu Lahab saay saay ba dana ko nga ne lan xam nga lan li cëpp ku ko bëgg a wax rek préparer coup dala dalaar nar a rey mu ne ko yow yow yow nga ne lan yow yow li nga fi yow li nga fi wax doyul sëkk nga bëgg a indiwaat yeneen nga nga ne lan yonent bi ne ko jóge naa fii ci diggante gée ak fajar dem naa Jérusalem mooy Palestine gi ñuy wax ah dem naa ba Palestine Makka ak Palestine gis ngeen ni sore dem naa ba foofu jóge fa dem ca yàlla ñëwaat na fajar jotul <coughs> saay saay bi ne ko yow mi yaa mu ne ko waaw mu ne ko yow mi yaa demoon mu ne ko mu ne ko waxoo kenn de waxoo kenn yow yaa demoon géntoo mu ne ko waaw mu ne ko yëkkatil sa benn tànk <laughs> sa noonu baaxul yal nañu ci yàlla musal mu ne ko yëkkatil sa benn tànk jugal bas yëkkatil sa benn tànk jàpp ko yow doo sportif jàpp ko ci ginnaaw lañ koy jàppee ñu laal. su nekk moo pant quoi. ah su ma nekk moo pant. de yow mi yaa pant. la yonent bi def mu ne ko a yow mi yaa demoon mu ne ko maa demoon foo demoon dem naa Jérusalem fekk naa yàlla mu ne ko comme yaa demoon yow mii mu ne ko waaw mu ne ko jàppal beneen tànk bi yonent bi ne ko su ma ko defee damay daanu allahu akbar ci yërmandeem xoolal yonent bi moo baax mu ne ko su ko defee damay daanu loolu ma ko defee damay daanu yonent bi de Abu ne ko yow daal yow daal yaa ngi yab boo yaa ngi yab yow yaa ngi nii taxaw sa beneen tànk bi mënoo ko jàpp yow nga ne jóge nga fii dem ba Jérusalem ñu wax loolu nga dem nga ba ca yàlla yow da nga ñoo bismillah ba soogal pour ngeen comprendre ngir ëllëg rek. aha coow la coow la coow la makka abuma loob ne leen ñëw leen waaja waxati na bi daan na wax nag ñuy xam ni kii dafa dox waaye fi nii dafa doppooral léegi nag moom jeex na fi ne nii moom c'est fin nañ ñëpp ñëw nag ñu régler problème mu Mouhamed Mouhamed nag lim ñu yebewoon dëgg ñoo ngi koy soog a xam ñoo ngi koy soog a gis problème bi nag jeex na léegi ñu ne ah mbir am na sallallahu alayhi wa sallam saay saay bi noo xam nga fi rek kon moom toroxal na yonent bi parce que nee na ko yëkkati sa benn tànk mu yëkkati mu ne ko yëkkati beneen mu ne ko mënuma ko yëkkati xam nga pour moom gañe na ko fekk xamul ne su bàyyi woon yonent bi ci boobu gañe na yonent bi waaye xam nga li ci ëpp li ci ëpp soo repee soo repee waaw soo repee moom loo def xeeb ko waaw xam nga léeg-léeg mbëri da ngay gis ja dóor mbër dóor dóor ba mu miir nga war koo bëmax mu daanu nga nekk fa di rek ba kooku ci diggante bi muy yeewu ci comment bi mu nekkoon da jàpp rek daan la ñu ne euh, gàcce yi gàcce yi gàcce yi dóor gàcce yi daan faj na gàcce yi dóor loolu di loolu la gars yi di wax ah moom nag dafa jékku yonent bi au lieu que ku toll ni Seydina Muhammad ànd ak yàlla nga xaw koo jékku yow doo gaaw dem sibili ji moom mu taxaw ne daal ne doyul xaaral ma laalaat ko beneen ne ko yow Muhammad yow nga ne foo demoon mu ne ko Jérusalem mu ne ko Jérusalem Jérusalem weer lañ koy dox de yow nga ne ci diggante deux heures de temps trois dem nga ca mu ne ko waaw ah. allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo ngoog wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Jérusalem doxu weer la comme dem nga fa xam nga fa comme dem nga fa xam nga yoon ya comme dem nga fa xam nga ndox ya comme dem nga fa xam nga montagne ya comme dem nga fa xam nga tribu yi nekk ci yoon wa waaw wax ñu ko allahu akbar xamuñu ne yàlla waayam su lootee rek mu intervenir waxoon naa leen ko fële ci kër sëñ bu ja waaw ah, sooy lotte rek yàlla di dikk al ajizu an darkil idraaki idraakun loolu loolu di wax waaw góor yàlla bu ko njett mukk bu ko njett mukk mbir yi dox ni mënoo ko xam waaye su mbir taree ba tar bañ ne gàccee ci des gàcce gii moo ci mujj yàlla day dikk wallahi lazim te du dikkee matal lépp xoolal yàlla daal ni Jibril mu ne ah ko jëlal carte Jérusalem nga tàllal ko Seydina Muhammad kon cartographie yàgg na ah globe terrestre yi ñuy wane ci école yi Jibril moo ko njëkk defal yenen bi Jibril yàlla yàlla ne Jibril jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal carte yoonu Jérusalem nga tàllal ko Muhammad rasulullah Seydina Jibril ne caas carte daal di ñëw tàllal ko yonent bi yonent bi ne leen soo génnee fii di nga dajeeg benn xeer wu mag gaa yi ne ah ñu ne ñu ne ko xaaral nañu woo ñi nga xamante ni seen adduna yëpp mu suñu toog ci dëkk bi ñetti fan seen adduna yëpp dem Jérusalem ak ñëwaat la ñoom duñ dem duñ dem ah, Abyssinie duñ dem biir Europe ñoom seen yoon yëpp Palestine la ñooñu ñoo gën a maîtriser Palestine ci yoon wi ñu woo la ñoom ñëpp ñu ñëw yonent bi ne leen waaw soo génnee fii di nga dajeeg benn xeer wu mag gaa ñëpp xool la ñu ne dëgg la mu leen soo leen doxee tuuti di ngeen gis ay ñax yu bari ñu ne ko ah waaw dëgg la de mu leen di ngeen gis soo doxaatee tuuti ay kilomètres di nga gis benn montagne ñu ne ah waaw dëgg la de mu ne après benn jéegu ndox moo fa am ñu ne ah mu ne ab benn village ak foofu ci wet gi ñu ne ah dëgg la de ñu ne waaw géttu nag moom sa wet ga ñu ne ah li mu wax dëgg la de yonent bi noonu la leen jàppee noonu la leen jàppee noonu la leen jàppee ba ca ba ca ruq ruqaatu xam nga gañe nañ sama waa ji démb gañew ñu ko sax xaw nañ ko kii rek waaye watati na leen sallallahu alayhi wa sallam toroxalati na leen gis ngeen xool leen xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa def na la mu def ci diggu màkk yëpp màkk yëpp daal di signé xam ni kii li muy wax tatanoo ko waaye daf ko maîtriser léegi nag ñu daal di daw nag daal ne yonent bi ki ko gën a gëm ci ak kaw suuf mooy Abubakar Siddiq léegi nag c'est l'occasion c'est l'occasion yonent bi comme def nañ ci moom mënul dem nañ seeti Aboubacar na ñëw leen seeti Aboubacar ñu dem ci Aboubacarin Siddiq ne ko ne ko sa waaji day sa waaji day daan na wax ngay nangu waaye tey waxati na loo xamante ni wallahi soo ko nangoo rek ñu xam ne nag yow ndof gi nekk ci moom dëgg dëgg moo la jàpp yow yow sa yàgg na dof hmm. xam nga Aboubacarin lu mu leen wax xam nga abul abubakar li mu leen wax hmm. mun leen xaw ma loo leen di waaj a wax waaye bu dee Muhammad a ko wax dëgg la hmm. ndeysaan xaw ma loo leen di waaj a wax waaye bu de Muhammad a ko wax dëgg la mais njàng yee jeex na mais firipo la jeex na bi xaw ma loo leen di bëgg a wax xam nga man lan moo ma intéressé du wax ji de sama yoon nekku ci yéen ñi di wax sama yoon nekku ci de li ngeen nar sama yoon nekku ci li ngeen bëgg sama yoon nekku ci xam nga man lan moo ma intéressé ndax Muhammad moo ko wax xawma ma mu doon xaw ma nan la ko waxee ma fan la ko waxee ma ci asamaan la xaw ma ci suuf la xaw ma ci ngaw la xawma ci ci ci ci suba la xawma bëccëg la xaw xawma guddi la waaye bu dee moo ko wax dëgg la jeex na ñooñu mënuñoo àggale seen wax gàcce am na torox nañ bu yàgg waaw kay li ma bëgg a wax foofu mooy ñu dellu ci waxtaan wi mooy yàlla su ubbee sa xol comme ni mu ko ni ubbee xol yent yàlla Muhammad ah ubbiwu ko akay alam nashrah laka sadraka yaani qalbaka ah ndax ubbiw ñu sa xol ndax ubbiw ñu sa dënn li mu yaatu moo tax yàlla tuddee ko dënn mais xol bi la bëgg a wax waaw ah, mais nag xol yonent bi kenn ñi moo ko tuddee xol déedéet ëpp na xol dënn la yaatuwaayu dënn moo tax mu ne alam nashrah laka sadraka aha aha yàlla ubbi na dënn yonent bi ubbi googu mu ko ubbi moo tax mu yaatu yaatu googu mu yaatu moo tax wax naa leen premièrement ne leen yonent bi yàlla wan na ko suuf kon yaatuwaayu suuf tuuti na ci bëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wax naa leen beneen mbir mooy won na ko asamaan ndax soo leen dégloo waxtaanu isra wal mi'raj mooy kazu rajab boobu ñuy waxtaane di ngeen dégg li yonent bi expliqué ci asamaan un deux trois quatre cinq six sept ba tax wax lu ëpp juróom-ñaari asamaan yi wax la fa nekk ci malaika na ñuy tuddee yàlla na ñuy nangule yàlla na ñuy jaamoo yàlla na ñuy sujjootee na ñuy rukkooxee na ñuy ñaanee na ñuy toppee yàlla ñoom malaika yi ak la ñuy dund yëpp ba sama borom ubbil ko mu gis aljanna sama borom ubbil ko mu gis sawara ak la ca xew yëpp yàlla tegal ko film safara ëllëg tegal ko film aljanna ëllëg wan ko ay jaam ku ci nekk ci ñoom la leen yóbbu aljanna wan ko ay jaam ku ci nekk ci ñoom la leen yóbbu sawara mais attention xol ba xol baa yaatu mbay xol ba للشفيع داعيا الصيديق بأرضك الشفهاء waxaat ko. وتمد علمك. waaw. للشفيع داعيا الصيديق بأرضك الشفهاء. في كل نفس. من قطاع كمامة ولكل نفس حين ذاك رجاء والرأي لم ينل مهند دونه صلى الله عليه وسلم كالصيف لم تدر به الآراء يا أيها الأمي حسبك رتبة العلم أنظارت بك العلماء الذكر آية الكبرى التي يا إباء المعجزات الغناء بدر البيان له إذا اصطفت اللقاء وتقدمت السخاء والخلقاء صلى الله عليه وسلم التوراة وهي وديعة ودخلت الإنجيل وهو زكاة إسرائيل يرحم إمامه dëgg la. ki ñuy wax Ahmed Shawqi Ahmad yi moom lañuy ñuy wax amiru shu'ara le père le prince de poètes mooy mooy wax lii Seydina Muhammad gis nga ni ma li ma leen wax yépp ci waxtaan bi mujj nii ci li yonent bi doxal ci digganteem ak waa Makka mu Makkatul Mukarrama fi jaar ak ñoom ci ay xat-xat coono moom la way noonu day wax ne yonent bi du morom lewetam ak mbaaxam. moom moo dem ba mujj xatal sax ñeneen ñi nga xamante ni dañ ko mujjoon noonu xam nga léeg-léeg sa mbaaxu morom dina dem ba ba xatal la xam nga li mu bëgg léeg-léeg nga dëkk ak sax sax sa ci néeg sa mbokk moo xamante ni day julli dinaa fi guddi di wér du julli jotee mu gën dem day dem ba ci biir dañ naan kii na kii daf naa bëgg a waa kër gi kii seytaane la te fekk <laughs> du seytaane sax xam nga léeg-léeg nga dëkk ak ñoo xamante ni dañuy jaam yàlla rek. julli du guddi jotee ñoo ñi ñaa ngay nelaw ñoom ñoo ngay moo ngay sikkar di tudd yàlla su bu fajar jotee ngay nelaw mu jóg xam nga du yàggee tuuti ci biir kër dana naan ah kii ab seytaane la naa fexe ba mu génn kër gi wala mu dem bokk ak keneen néeg su ko defee ñu naan day day gén day xëy bés rek dem ci paa bi ne ko papa diw dootuma tëdd ak moom waa lu xew non xam naa li ma wax papa du ma tëdd ak moom ba bis jot rek mu naa di ñëw daal daal ne la papa suturaal naa ko ba sonn yow ngay wax rek te moom xa papa kii sama laa bi da koy saw loolu la ñuy mujj xoola yéefar yi noonu moom la waa ji wax nee na noonu la yonent bi mus def ak ñoom ci biir Makka ak Madina ñoom ñëpp dañoo mujj xat parce que mbaaxu yonent bi sa alayhi wasallam moo mujj nëbb seen seen musiba yëpp. Hmm. ba nga xamante ni ku bonnati rek sa bonne fang. xam nga fi ne nii moo di mii du yu ñuul yi dalee ci kawam mën ngeen ko bañ a gis. waaye sama kaala gi lu ci ne taw si ka toog ca ginnaaw ka nekk fële sax dina ne ah am na gunóor gu nekk ca kaala sëñ moor ga yonent bi noonu la mel waa waa yi loolu la waaj a wax foofu way wayu neex wayu gudd la waaye li ma bëgg a wax mooy ubbeekoom googu nga xamante ni yàlla ubbil na ko ko ci asamaan ndax xolam bu yaatu ba maa ngi wàcc de ci seet na Cheikh laa jëm aha lépp moom la ubéekoom googu mu defal ko ko ci suuf ba mu gis lam ca gis ubbeekoom googu xolam boobu ubbeeku yàlla dem ba def ko loolu Descartes doon wax être maître et possesseur de la nature yàlla defal ko Seydina Muhammad yéen ñëpp dégg ngeen fii ci gàmmu daaw ma wax leen ne leen yonent bi dem na dem na ba garab yi garab yi garab yi yëpp ku ko kum ci romb nga ne ko asalaatu wasalaamu alayka ya rasulallah te kat imaamul Busayri yi nee na garab gu gis Seydina Muhammad mu ne day bukk ay reenam ba reenam ya génn nee na reen ya di bind ay way di ci tagg yonent yàlla Muhammad reen ya reen ya mooy bind ay way ah ah ay way di ca tagg Seydina Muhammad nee garab gii su buttee ay reenam garab gi moom nuyu na ko ba noppi yonent baa ngi nii garab gi nuy na ko ba noppi buddi na ay reenam tagg tagg Muhammad ci ay reenam way ah soo ko gëmul xoolal ordinateur ok di nga mën a xam ni ay reen war naa mën a bind ndax ay chiffre kese la ma ngoog reen yi daal di daal di daal di tagg bi kenn na ko na mu yëgee yonent bi su taggee ba ba noppi yonent bi ba agsi ci garab gi garab gi daal di génn daal ne ko asalaatu wasalaamu alayka ya rasulallah daal di génn ay reenam moom it daal ne garab gi may ma ma keral sayyiduna Muhammad ba ca garab gee yonent bi noonu lay def ba àgg fa mu jëm garab gu mu gis rek garab googu daal ne yonent bi may daal moroomu garab gi yow gunge nga yonent bi dix may ma ma gunge ko dix mètres kii ne ko gunge nga ko vingt may ma ma gunge ko vingt sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon def ak nature bi noonu la doon def ak nature bi yéen ñëpp xam ngeen tamit ne Seydina Muhammad daan na toog ñetti